وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني wa in kaanat ghayra saalihatin qaalat li ahlihaa yaa waylahaa ayna tadhabuuna bihaa yasma'u sawtahaa kullu shay'in illaa al-insaan walaw sami'a al-insaanu la-sa'iqa rawaahu al-Buxaari rahimahu llaahu ta'aalaa qaala al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullah ginnaaw biñ gisee ci garab gi ñu nekk bunt bi di cent cinquante-huit baabul israa bil bi wax gaawe li nga xamante ni mooy néew wi ci buñ koy denc gisoon xadis neuf cent quarante et un mu doon xadis saydina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne woon an abi hurayrata radiyallahu anhu an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaal asri'u bil janaza tey walillahi alhamdu wal minna muy jël xadis bi ci tegu te mooy bi mujj ci bunt bi muy xadis 942 mu ne wa an abi Sa'id al-Khudri mu ne mu ngi jële ci baayu Sa'id al-Khudri ko joowoon ci waa banu Khudra min al-ansaari radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum annahu qaala nee na kaana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam da nekkoon na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu doon wax ida wudi'atil janaza bu ñu tegee néew bi ngir denc ko fahtamalaha ar-rijaal wa ala anaqihim góor ñi daal di koy yenu ca fa ñu ko teg ci seen loos yi ah teg ko ci seen mbagg yi ci seen loos yi fa in kaanat saaliha alhamdulillah bu dee ne néew bi ku baax la woon qaalat li muy wax danaan qaddimuuni waay waay gaawe leen ma gaawe leen ma waay wa in kaanat ghayra salihatin bu dee nag ah nekkul woon dafa safaa woon ak mbaax dafa safaanoo woon ak mbaax mooy baaxul woon qaalat danaan li ahliha ay ñoñam yaa waylaha mooy ñu koy yóbbu ay waay waay waay woonaa sama tos kare waay ayna tadhabuna biha ana fan ngeen ma jëme fan ngeen jëme sama sama sama bakka fan ngeen ma jëme man nii fan ngeen ko jële waaw yaa waylaha woona tos kareem ayna tazhabuna biha ay waay waay malheur a waay waay fu ngeen ko jëme waay hmm voilà ana fan ngeen ko jëme mooy boppam lay wax ah yasma'u mu ne kàjju bii nag dina ko dégg sawtaha kàddoom gii nga xam ne moom la néew bi wax kullu shay'in lépp rek illa al insaan ba mu des nit nit a ko dul dégg walaw sami'a al insaanu la sa'iq mi bu ko nit daal di woon dégg day xëm day day day day sera foudroyé sera foudroyé waaw tiitaage gi kaddu ga muy dégg day tax day day day day day day wadda mu ne rawahu solo na ko al Bukhari imaam Abu Abdillah Muhammad ibn Isma'il al Bukhari rahimahullah léegi laaj bu njëkk bi mooy est-ce que moom dong solo ñu ne la déedéet sëriñam al ahmad ibnu muhammad solo na ko lu jiitu na ko noon ahmad ibnu shu'ayb an rahmatullah ala al jamii uh, al imaamu al ko ñetti bërëb ci kitaabul janaa'iz ko kitaabul janaa'iz baabu hamli rijaal al duuna nisaa indi foofu waaye indi ci kitaabul janaa'iz baabu qawlil mayyit wa huwa ala qaddimuuni ak kitaabul janaa'iz baabu kalaamil mayyiti alal janaaza kon loolu lépp moom daal dina koy indi foofee moom al imaam ki nga xam ne mooy al Buxaari buñ jëlee bi ñu njëkk a wax rahmatullahi alayhi mu ne hmm? mu ne moom al imaam al haafidul Buxaari rahimahullah mu ne haddasanaa Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne nettali nañu Abdul Aziz ibn Abdillah muy Abdul Aziz ibn Abdillah Ah, ibn Yahya ibn Amr ibn Aways ibn Sa'd al-Akbar muy Abul Qasim siiwoon al-Uwaysi al-Qurashi al-Amiri al-Madani rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana al-Layth mu nekk ñu nettal moo al-Layth al-Layth ibn Sa'd ibn Abd al-Rahman al-Fahmi Abul Harith dëkkoon Medina waaye mujj gi mu nekkoon Misra di këriñu waa Misra rahimahullahu ta'ala xarit imaamu Maalik rahmatullahi ala al-jamii' an Sa'iid al-Maqburi moo ko jëlee ci Sa'iid ibn Abi Sa'iid Kaysaan al-Maqburi si yowoon ci Abu Sa'iid rahimahullahu ta'ala moom hmm, yàgg nañ ko fi moom an abiihi mu jëlu ko ci baayam di Kaysaan mooy Abu Sa'iid di Kaysaan al-Madani al-Maqburi rahimahullah moom mu ne annahu sami'a aba Sa'id bëri na lu muy jëli sayna Abu Hurayra Sa'id doom ji day jëli ci Abu Hurayra mais day jëli par l'intermédiaire baayam jëli sayna Abu Hurayra euh, mais bii ci sayna mu ne ci Abu Sa'id la ko jële annahu kana moom Kaysan di Abu Sa'id rahmatullah alayhi sami'a dégg na aba Sa'id al-Khudri dégg na aba Sa'id al-Khudri di Sa'd ibn Malik ibn Sinan ibn Ubayd ibn Tha'laba ibn Ubayd ibn al-Abjar Khudra ibn Awf ibn al-Harith ibn al-Khazraj al-Ansari al-Khazraji al-Madani Abu Sa'id rahimahullahu ta'ala ah, wa radiyallahu anhu moom ak baayam radiyallahu anhuma ndax baayam martyr la woon keroog Uhud rahmatullahi wa radiyallahu anil jami' anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala idha wudi'at al-janazatu al-janazatu idha wudi'at al-janazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kaanat saalihatan qaalat qaddimuuni wa in kaanat ghayra saaliha qaalat yaa waylahaa ayna yadhabuuna bihaa yasma'u sawtahaa kullu shay'in illaa al-insaan walaw sami'ahu walaw sami'ahu sa'iq voilà fii noonu la ko indee kon al imaam nii la ko indee bon euh, fi ñu la wax sànq tamit lu mel noonu la wax te foofu la imaam an-Nawawi bi mu indi boobu mooy la sa'iq waaw. mooy ci kitaabul janaaz baabu qawlil mayyit wa huwa alal jinaaza wa huwa alal jinaaza bu boobaa voilà ci kaw ñi nga xam ne nee nañ mooy fi ñu koy teg waaw am ñu ne mooy niiw bi am ñu ne bon c'est le wax contraire qaddimuni moom mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi al-Kala'i al-Misri ad-Dimashqi al-asl rahimahullah moom mu ne haddathana al-Layth gis nga al-Layth ñëwaat rahimahullah al-Fahmi rahmatullahi alayhi qaala haddathana Sa'id mooy al-Maqburi an abiihi mu jëlee ko ci Kaysaan Abu Sa'id annahu sami'a Abaa Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yaqulu qaala kaana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu gis nga idhaa wudi'at al-janaaza fahtamala ar-rijaalu ala a'naaqihim fa in kaanat saalihatan qaalat qaddimuunii wa in kaanat ghayra saalihatin qaalat li ahlihaa yaa waylahaa ayna yadhabuuna ayna yadhabuuna bihaa yasma'u sawtahaa kullu shay'in illa al-insaan wala sami'a al la sa'iq kon mu ngi nii nii la ko al imam jëfi léegi ginnaaw loolu lëkkaale mag buntu bi mooy baabul israa bil janaza mu ne léegu lëkkaale mooy le fait bu dee ku baax la fa in kaana saaliha bu dee néew bi ku baax la qaala qaddimuni waay waay gaawe leen ma waay gaawe leen ma loolu la eh, li wax te loolu li muy wax la nit ñi ko yeno nag yàlla dalee na xañ ñu dégg ko waaye nee na ñépp koy dégg ba mu des euh, en tout cas euh, yuuxu bi fële <laughs> yuuxu bële bu dee baaxul voilà kon néew bi day wax day wax waaw waaw léegi nag boo nu muy waxe <laughs> borom xam-xam yi ne non ruux bi lay delloo ruux bi la ko borom bi tabaaraka wa taala di delloo waaw moo tax bu ñu ko dollee doo nu mu tudd delloowee ruuxam nag. léegi ruux bi mooy wax am ñu ne non non pourquoi ngeen naan ruux bi waaye yow ruux bi dem na mayit bi kii bi jasad bi boroom bi wax woon di defoon di def lépp di wax moom euh, moo def fii beneen monde la boo xamante ne nii yaram bi ci boppam moom ci boppam euh, moom mooy wax voilà jeex na c'est fini voilà borom day def euh, mooy alqaadiru te ko soob kenn lay def te nii ko yoneen sa asalaam waxe xamlul mbir yi ci zawahir yi mooy dañuy yem. Euh, wax yi sharia bu waxee ci li nga xam ne moo feeñ li nga noo mu ko waxee noonu lañ koy yene te loolu nekkul loo xam ne lu jomb la wala loo xam ne lañ day tax euh, day xaw a impossible ba ñu koy yen leneen non euh, affaire yi mooy wax <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu <coughs> kon loolu lu leer la wax la yoo xamante ne am ñu ne noo ruux bi la borom bi di waxloo moom la koy delloo mu wax wax joo xamante ne nii Euh, dafa ne du lu ñuy dégg waaw du ko nekk la ko yàlla may kon nag mu euh, euh, ngi noonu waaw te lii dañ ci xame ne mooy wax bi du ay wax naan bon xaala may wax mais non non parce que bi ne yasma'u sawtaha lool mooy wane dina dégg sawtaha kaddoom kullu shay'in loolu day wane ne lisaanul qaal laa bi lisaanil xaal comme ni ko boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi di wax comme ko mel ni euh, euh, ñoom al imam Ibn Baziza rahmatullah alayhi al maliki niñ la waxoon dund année six cents yi la doon dund voilà ak dëkkoon Tunis ak Tunis yi euh, rahimahullahu taala kon mu ngi noonu voilà ñoom imam Ibn Battal moom dane ruux bay wax loolu voilà ruux bi mooy wax loolu mooy wax loolu quoi waaw <laughs> ah kon loolu lu amaam solo la en tout ca dina wax léegi nag koy wax ji mu naan qaddimuni qaddimuni mooy loolu mooy wax ji mooy lëkkaale mag isra bi baabu buntu is al isra gaaw bil jinaza wala bil janaza ci néew bi gaaw ko denc waaw kon loolu mooy lëkkaale bi sinon bu dee ci baaxul la moom danaan wa in kaanat ghayra saaliha lu muy wax xaalat yaa waylaha xaalat li ahliha yaa waylaha waaw nooy bu dee ne baaxul day wax waaw ay way yaa waylaha ndax lan daa gis ne alkande la jëm waaw xam nga ku nekk ci alkande ci day woote al waylu ak sa góor ay way toskane naa way way fu ma jëm malheur à moi waaw di woo ak njàqareem gu mitti gi nga xam ne moom la jëm tax am na ne du jaas kon loolu nag muy woo ay way way way tey ma am problème de waaw kon nag mu ngi noonee <laughs> am na ci riwaay boo xamante ne nii riwaay Seydina Abu Hurayra beneen boo xamante ne war na ne qaal yaa waylata ayna tadhabuna bi waaw ay way jile waay waay woonaa sama toskare waay fan ngeen ma jëme waay waaw kon mu ngi noonee fan ngeen ma jëme waaw loolu nag eh, mu ne bu ñépp koy dégg ba mu des nit waaw bu dee yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al insan des nit walaw sami'a al insanu la sa'iq bu ko doon dégg rek day rob day te day day day xëm waaw kon mooy yéeféer bi mu naan ay way wala ku baaxul ki ay way fan ngeen ma jëme waay yuuxu ah loolu bu ko nit déggoon dootul mën a dund fii al imaam ibn Bazifa imaam al-Haafiz ibn Hajar muy toxal di jëli ci moom mu ne huwa muxtassun bil mayyit alladhi huwa ghayru saalih mu ne lii nag mooy wax ji nii que ne kenn du ko dégg tellement wax ja day ñàng day raglu wala mu nekk luñ miinul comme liñ koy gise léegi mu ne lii nag dañ koo jagleel ki nga xam ne aji génn àddina ji nga xam ne moom baaxul wa amma saalih mu ne kanta ki nga xam ne ku baax la fa min sha'nihi al-lutf war-rifq fii kalaami kanta ku baax moom li nga xam ne moom lañ xame ci ay mbiram mooy li nga xamante ne mooy ak tal ak keey eh, ci ay waxam kon nag loolu fala yunasabu fala yunasibu saq min sima man man min simai wala min samai kalame loolu approprié wul ñu naan ku baax moom bu dee day wax naan xaddimu nii nit ki bu ko déggee bu ko nit déggee day xam waaw mu ne nag ah, mu ne waaye nag loolu la wax moom imam ibn Baziza mu ne waaye man imam al-Hafiz Hajar ma ne ah waaye wa yahtamilu an yahsula an yahsula as-sa'iqu ah, min sama'i kalam as-salih li kawni ghayr ma'lufa mu ne waaye ah, ah, man na xam googu mën naa xew bu dee tamit kaddu ku baax la de parce que mooy nit doomu aadama yi kaddu ga ñuy dégg nit ki bu nekkee barsax ñoom bu ñu ko déggee du lu ñu miin voilà mu ne te waqad rawaa Abul Qaasim ibn Mandah mu ne te al fi kitaab al ci téereem boobu bi lafzi law sami'ahu al la sa'iqa min al muhsin wal musii mu ne lii wari lii nag mooy hadiis boobu imaam ibn Mandah foofu dafa solo hadiis bii na ne bu ko di déggoon doon na wadd daal di xëm bu ko dégg woon ci ku baax ak koo xam ne kuy ñaawal la ku baaxul la kon loolu mu wane kon la sa'iqa bee dafa tudd ci hadith sayna Abu Hurayra bii nii imaamul Bukhari indi ku ki ki ki ki baax la ku baaxul ki nga xam ne du saaliha janaasa néew bi nga xam ne du ku baax waaye ku baax ki sax lool la mooy xew na waaw mu ne fa in kaana al muraadu bihi al maf'uul dalla ala wujuudi sa'iq inda lii bu dee ne liñ ci jublu al mooy min al muhsini wal musii waaw bu dee loolu liñ ci jublu mooy ka nga xamante ne nii mooy aji wax ja lañ jublu te rek ki baax ak ki ci bon bu boobaa kon loolu day wane ne kon yuuxu gi eh, bu boobaa mooy xëm gi bokk loolu eh, moo xam ku baax la tamit ku baax it bu ko dé di ko nit ñi déggee day xëm ah, mu ne waqad istushkila hada ma warada fi xaditi suali fi lqabri fa yadribuhu darbatan fa yas'aqu sa'qatan yasma'uhu kullu shay'in illa thaqalayn wal jaami'u baynahuma al mayyit huwa as-sa'q wal awwal istuthniya fiihi al ins faqat wa thani istuthniya fiihi al jinn wal ins voilà mu ne waaye am na loo xam ne mën nañu ne lii est ce que voilà ab lu ab laaj yoo xam ne daal lënt lënt mooy waa ñëw na ci xadiis bi nga xam ne mooy wax xadiis yi wax ci wàllu mbugalu bàmmeel bu malaaka bi di laaj yéeféer bi ay kan mooy sa boroom ak yooyu tontuwul dina ko dóor mbolde gi mu yor dóor goo xamante ne nii dina yuuxu ba pare xëm xëm goo xam ne yaxaw goo xam ne ak xaaju lay doon ba pare jaari ci xëm goo xamante ne dina ko fëgg waa ji yuuxu yuuxu goo xamante ne ñépp koy lépp koy dégg ba mu ne asaqalay ni muy jinneeg nit waaw tël waaw mu ne nag liñ koy boolee mooy bay na almayitu wasaq mooy liñ koy boolee mooy euh, kii ak génn àddina ah xam nga kii wasaq ak yuux waa nan lañ koy boole mu ne wal awwalu bu njëkk bi sunniya fiihi mu ne ndax bu njëkk bi mooy ki nga xam ne dafa génn àddina ñu koy yóbbu eh, ba baaxul mu naan way way waa way laa fan ngeen ma jëmee mu nekk kàddu gu raglu goo xam ne ne saa sam ci xadiis bi ñu nekk nee na lépp koy dégg ba mu des nit mu ne boobu nit kese lañ ci génne génnewuñ ci génne wasaan yi ñaareel bi mooy dóoru mbool be balmeel boobee nag foofu liñ ci ki yeneen saasam génne mooy génne nit ñaar ñëpp mu ne wal jawaabu léegi ni ñuy kiiwe lool waa lan bu dee ne moom fëgg ji malaaka bi fëgg gaa ji yéeféer bi am mbol ñi dégg ko yuuxoom boo xaacoom beeg kiiwam bi nit ñi di ko ñëpp di ko dégg am des jinne nit alors que bii dana nit kese la wax waxul jinne waaw mu ne loolu liñ ciy tonto imaamul xaas mu ne wal jawaabu anna kalaamal mayiti hmm? bima zukira la yaqtadi wujubu sànq wa huwa al-faza waaw mu ne kaddu ki nga xam ne mooy ki faatu dañ koy yóbbu suulaguñ ko ci li ñu tudd noonu loolu euh, euh, tekkiwul ne euh, que ne mooy waa ji ak tiitaange goo xam ne day da da ko ciy boo da ko ciy fekk waaw mu ne loolu te wanewu ko illaa minal minal aadami lu dul ci li nga xamante ne mooy ki nga xam ne kojug aadam doomu aadama la waaw kooku kese lañ ci génne waaw moom moom moom loolu du koy tiital. bu ko déggee te mën na ko yuuxuloo mu wadd voilà <laughs> waaw ndax mu ne loolu benn affaire la bi xilaafil jinni lu ndax li kaw ni lam lam ya lam lam yalif sama sama al kalam ndax moom euh, miinul di dégg euh, kaddu al kaddu koo xam dafa génnaa dina bi xilaafil jinni fii daalika contrairement ak jinne yi ci loolu wa amma sayhatu ndaal ndaal yuuxu yi nag allati bi nga xam ne moom waa ji dina ko yuuxu almadrub ki ngi fëgg moom dóorub dóor ci bàmmeel wi ab mbolde fa inna ghayru ma'lufa loolu it nekkul loo xam ne lu ñu miin la waaye lil insi wal jinni jinne nit a ci yem boobu jami'an ñoom ñëpp li kaw ni sabab yaa azabullah ndax li ko waral mooy mbugalum yàlla la bu boobaa nag ñoom ñaar ñëpp koy tiit alors que bu dee waxu ku génnaa dina jinne moom man na koo miin ki non waaw mu ne wala shay ashad minhu ala kulli mukallafin fashtaraka fihi al jinn wal ins amul dara bu gën a tar loolu ci nga xam ne mukallaf la bu boobaa nag mooy ci kaw noonu mooy bëggalum yàlla mi ak buy dal conséquence mi yëndi bu boobaa jinne ni daal ci yam wallahu alam waaw euh, euh, léegi bon am na lu mu wax ne am na ñu tegtaloo nii ne kalaamul mayit yasma'u kullu xayawaanin naatix waaw ndax yoneen saa saam bu nee ne bu ko nit déggoon yasma'u sawda kullu shay kullu shay'in lépp koy dégg bu ko nit déggoon nag dina rodde waaw dina fudruwaay lay dekk waaw léegi al mu ne am nañu tegtaloo ne bon loolu day wane ne euh, kàddu ki génn àddina lépp loo xam ne luy dundit la rek luy dund da koy dégg naatiq loo xam ne luy wax la wa ghayru naatiq ak lu dul wax waaye loolu nag imam mu ne qa walakin waaye qaala ibn Battal imam ibn Battal nee na huwa aamun uridu bihi al-xusuus loolu lu général la li ñu ci jublu mooy lu jagloo lu jagoo wa innal maana maana moom mooy yasma'uhu dina ko dégg man lahu aqlun kal malaa'ika wal jinn wal ins li anna al mutakallima ruux wa innama yasma'u ruuha man huwa ruuhun mithluhu waaw waaye mu ne loolu nag euh, que ne liñ ci imaam Ibn Battal mu ne maanaam mooy dina ko dégg lépp loo xam ne daa am xel comme malaaka yi jinne yi nit ñi ndax li nga xam ne mooy wax mooy ruux bay wax xam nga moom loolu la waxoon sànq boo fàttale ko bi ñu naan euh, waa ji buy wax lan mooy wax est que yaram bay wax moom dañ jàppoon ne ruux bay wax waaw ndax ruux mu ne liy dégg yasma'u ruux man huwa ruux mis la lu mel ni loo xam daa am ruux ni moom voilà mu ne nag <laughs> waaye loolu nag am nañu ne ko non non non waaw ndax loolu daa ja loolu daa lëkka ba mu benn lëkkaale illa darura ila taxsis lii mu ne lu ñu jag lool amun maxsus loolu da koo jarul waaw ndax fii hadis bi bal laa yustahna illa al insaan kama huwa zahirul la lu tax mu ne moom lii nit ak jinne lan la ko nit mën a dugalee nit alors que hadis bi daa wax lu leer ne gën ci génne kenn kese la mooy nit waaw kon ndax lan ibqaan alayhi bëgg mu def kaw suuf ndax bu dee ne ku ko dégg fodd waaye nan ngay amee njaboot ak nan la fi nit ñiy dunde bu doon nit ñëpp koy dégg ñëpp ay faat waaw <laughs> waaw amul benn problème lan mooy tere yàlla mi la wala bi annahu la maana min aljasad bi ghayri ruh kama taqaddam te loolu amul dara luy dàq que boroom bi man loo yaram bi sans ruux gi wallahu a'lam loolu la al imam al hafiz indi bi mi sara hadis bi waaw walaw al insanu bu ko nit déggoon la sa'iq waaw kon day tombe tombe en syncope voilà leewlu la al imamu al hafiz ibn hajar daal di wax noonu léegi nag mu des suñu côté bële mooy te waxoon nañ ci masala boobu ci jotaay bi ñu génn mooy ida wudi'at al janaza fahtamalaha ar rijalu ala anaqihim bu ñu tegee euh, néew bi góor ñi daal di koy yenn ci seen doq yi loolu waxoon nañ la li imam an-Nawawi waxoon rahimahullah ci al-Minhaj sharh sahih Muslim ibn al-Hajjaj ne loolu dañ ciy xame ne jigéen du yenu néew waaw déedéet góor ñee koy def ba imamul haafid ne woon waaye tegtaloon bi am na lu ci nekk dañu ne la bu boobaa aji wax man naa wax ne lan mooy tere bu dee jigéen ni jigéen def ko waaye waxoon nañ la li gën a dëgër mooy li imaamul xaafis euh, ci ibn an-Nawawi wax mo loolu mooy li am ta loolu la boroom xam-xam yi saxal waaw te wax naa la ci salaf yi ma soo woon a gis fenn foo xam ne néew boobu même bu dee jigéen lay jigéen a koy yenu di ko yóbbu di ko suuli waaw moo tax imaamul Buxaari ci boppam xadiis yi boo fa boo fàttale ko léegi wax nañ la bokk na ci buntu bi ko indi ci kitaabul janaaza baabu hamlir rijaal hamlur rijaal al jinaaza duuna nisaa waaw buntu hamlu yenu ar rijaal góor ñi al jinaaza jàggi yi ñuy teg néew bi di ko yóbbu ngir suul ko duuna nisaa déet jigéen ñi waaw mu indi hadis bi ngir tegtaloo ci comme li imaamu Nawawi waxoon après moom que ne loolu day wane ne góor ñee ko yenu parce que ren tubaab yi faxtamalaha rijalu ala anaqihim waaw ñoom ñu daal di mooy fa sharrun tada'unahu an riqabikum voilà foofu la doon tegtaloo xadis biñ génnoon bi weesu mu ne lool day wane ne bi mu nee kum loolu day wane ne kon góor ñi la du jigéen ñi eh, loolu imaamu Nawawi loolu la doon tegtaloo fii nag moom imaamul xaafid al-Buxaari bi muy tegtaloo ci li xadis bi leen faxtamalaha rijaalu la wax waaw te bii daa gën a ni góor ñi ala anaqihim ñu daal di yenu néew ba fa ñu ko teg ci seen loos moom mu indi hadis bi ngir wane ne lii moom day wane ne mooy tegtal bi gën a rëy que ne euh, euh, góor ñi ñooy yenu néew yi même bu dee jigéen la waaye pas jigéen ñi léegi nag bon <laughs> waaye al imam ibnu Rushayd dane laysatil hujja min hadithil bab bi zahiratin fii man'in nisa mu ne waaye nag ah al imaam al xaaf euh, al Buxaari rahimahullah lii xadis bii mën di ci tegtaloo à euh, lay wi leeru ci dëgg-dëgg de ci tere jigéen ñuy yenu niiw yi waaw ndax daa nekk ci àtte min al hukm al shart ndax daa nekk ci àtte bi nga xam ne dañ koo lëkkale li nga xam ne ci kaw shart waaw alors que walaysa fiihi an laa yakuna al waaqi' illa te loolu wanewul ne lii am nekkul ne lu dul lii waaw mu ne walaw bu ñu nangu woon wax jii ne waaw déggin bii mu amee ci xadis bi indi ko fii fa huwa min mafhumil laqab lool ci mafhumul laqab la xam nga mafaahim ñu ngi doon wax te mafhumul laqab dëgërul buñ ne muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wasallam <laughs> muhammad day sallallahu alayhi wasallam ndawu yàlla la loolu tekkul mënoo ci dégg ne kon ku moom du ndawu yàlla kon Muusa laysa bi rasulillah alayhi salaam loolu masoo ko dégg loolu ko ci dégg moo tax mafhumul laqab loolu la bëgg a wax léegi nag ginnaaw bi mu waxee mooy côté iskaal bi mu ne la waaye nag imaamul xaafidul Buxaari li mu indi ba léegi dëgër na mooy bo côté bii bu dee côté bii am na luñ ciy seet waaye walaw mu ne waaye summa ajaaba imaamul xaafid na xajar muy tudd lii moo doon toxal lii mu ne summa ajaaba bi anna kalaamu shaari' mahma amkana hamluhu ala tashrii' laa yuhmalu ala mujarradil ixbaari anil waaqi' mu ne ginnaaw gi mu ne mu tontu ne waaye kaddu ki tëral at sharia mu yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa daama ne mën nañ koo yen loo xam ne day yoonal nit ñi li ñu war a def lool kenn du ko yenn ci loo xam ne daa day xabaar li xew rek parce que leen saa sam ñëw fi ngir du ñu xabaare li xew waaw fekk ay évidence ak yoo xam ne moo am mu naan ñu lii kese am non daa ñëw ngir tëral ñooy àtte léegi kon bu ñëwee ne fax tamalaxar rijaalu nekkul daa fekk rek waa dans la société arabe da daa fekk di jigéen ñi no néew yi góor yee ko yenu kese waaw loolu loolu ba léegi bu boobaa kon ni danaan bon man comme que société beneen boo xam ne damaa dem société boo xam ne jigéen ñi ñooy suul ñu ne léegi garaawul loolu bon comme que bee waaqe bi li xew kese la ne saa saa doon fii itam lu koy tere dañ naan la déedéet moo tax mu ne moom al imaam Ibn Rushayd mu ne waaye nag ah, li nga xam ne mooy kaddu ki nga xamante ne nii mooy charia bi muy yonent ba lay saa saa ah, kenn du ko teg rek naan day xabaar li xew quoi <laughs> mujarradul ixbaar anil waaqi wa yu'ayyiduhu musaakala fil kalam haythu kaal waaw mu nekk lool li koy wane <coughs> mooy jéng ñun jéng ci li nga xam ne moom la wax ne ida wudi'at yi daal mooy bu ñu tegee jaag gi teg néew bi fiñ ko teg góor ñi yenu ko walam yaqul fahtumilat te waxul ne fahtumilat ndax bu ne woon ida wudi'at fahtumilat bu boobaa nga ma ne mën a wax ne bo mooy da doon wax rek li xew taaraab yi doon lañ ko doon defe kon keneen koo xam ne société wala ñaw xamante ne jigéen ñaa koy def loolu dara newu ci mooy l'essentiel mooy nañ ko yenu waaye fii dane ar rijaal leeral ne góor ñi ñoo ko yenu waaw mu ne falamma qata ihtumilat an mun mushakala bu boobaa mooy li naroon indi ab ab lu xaw lënt mooy fahtumilat indiwu ko mu ne mu mu teg fa rijaal dalla ala qasdi taxsiis ar-rijaal bi zalik mu ne loolu kon day wane ne góor ñi mooy ñi nga xamante ne ñoom lañ jagleel di yenu ay néew waaw waaw <laughs> waaw mu ne waaye wa aydan fa jawaazu zalika boo ne ku lool war na possible nisa wa in kaana yuxazu bil bara'ati al asliya mu ne waaye boo nee bon pourquoi pas jigéen ñi comme liñ doon wax bii weesu <laughs> duñ ko mën a def bu dee jigéen la ah même mu dee mu ne lool même bu dee nañ ko jël al bara'atu al asliya li nga xam ne mooy fekk sharia ñëwul di tere dara mënoo ñëw ni lii dafa tere dañ koo tere ndax al aslu lii lii lii lii cosaan ci mbir yi mooy kenn terewu ko léegi nag boo lii man da nekk. mu ne même bu dee nit ki mën naa wax lool ne mais lan moo koy tere jigéen mu ne lakinnahu mu'aridun bi anna fil hamli ala al anaq wal amr bil isra madinatu al inkishaf ghaliban mu ne bu boobaa li li lii bëgg li lii contrat rek moom mooy digle gi mooy yenu néew teg ko ci doq yi wala ci mbagg yi ak digle gi ñu digle ñu gaaw ci comme ñu ko gis ñu gaawi ko comme ni ñu gisoon ci hadis bi ñu génn loolu de lu ñuy njoorte la ak inkishaf mooy di ci wuññeeku li ëpp bu dee jigéen def noonu di yenu yëkkati yëkkati loxo yi ci kaw no seulement dënn bi day day day day fi ak lu man di sol lu mu lu mu lu mu baax baax baax mooy day forme yi day génn voilà en plus mooy yére bi mën naa yenu gi man naa yenu yenu boo xamante ni day tax ay awraam bi génn te lool nag bokkul ci li nga xamante ne ni euh, loolu lañ leen digal voilà kon nag euh, euh, loolu la quoi waaw mu ne te lool wa huwa mubaayidun dafa sorek lil matlubu minhunna min at-tafatturi ma da'fi nufuusihim an mushaa'atil mawtaa ghaliban fa kayfa bil haml mu ne te loolu daa sor li ñu leen sàkk li ñu sàkku ci jigéen ñi mooy di suturalu ànd ak li nga xamante ne mooy faiblesse seen bakkan en général ci di fekke li nga xam ne mooy euh, niiw yi ak di jokkook ñoom di leen waajal ak yooyu li ëpp ak tamit di ko mën a muñ kon nag bu boobaa naka lañ lay wax naan la yenul koo xam ne yow ba mu faatoo rek bu ko gisee di yuuxu bu ko buñ tuddee turam rek mu mu mu mu mu mbir mi jàpp ko ba muy ba manula téye boppam nan lañ naan def kaay ci yenu ko nag <laughs> hmm? waaw maa ànd ak maa yuta waqaw li nga xam ne man nees koo yaakaar muy am te di xew min soraaxihin na ci yuuxu yi ñuy yuuxu waaw ah inda hamlihi buñ ko yenoo waaw affaire bi émotion bi jàpp leen man nañu am ñu ci yuuxu ak tamit bañ koy teg yooyu nga xamante ne mën naa indi ay problème après loolu la al imam Ibn Rushd wax rahimahullah hmm? al imaam al haafiz ibn hajar mu ne wa qad warada maa huwa asrahu min haaza fii man inna mu ne eh, am na sax hadith boo xam ne moo gën a leer lii hadith bii nga xam ne moom lañ nekk muy hadith Seydina Abu Saïd bi radiyallahu anhu te imaam al Buxaari indi ko ci tegtaloo nii mu tudde bunt bi mu ne ndax rot na sax lu gën a leer lii ah. waaw fii na ci tere ji ñuy tere jigéen ñi ñu yenu li nga xam ne mooy néew ñi walakinahu waaye ala ghayri shartil musannif waaye soo ko comme comme nekkul ci shartam mooy góor ña fa nekk dëgëre wuñ bokk nag góor ñi muy jële hadis parce que imaamul Bukhari ay shartam dafa dëgër voilà mu ne léegi nag loolu comme que matalewu ko moo tax indiwul hadis boobu sinon bu doon loolu daa matale woon shartam moom lay indi mu jeex moo gën a leer te lool mu ne euh, wala allahu waaye amaana ashara ilayhi wa huwa akhrajahu maa akhrajahu mu ne amaana moom ci loolu lay junj ngir nga dem foofee ndax day ñawloo xelu jàngkat bi taalib bi moom imaamul Buxaari rahimahullah même bu dee ne fii mën na ci tegtaloo comme faxtamalaha rijaalu loolu leer na mais bon comme lii nga xam ne moom la Ibn wax gis nga yi yi nga xamante ne loolu mën na ci am même bu dee mujj na dëgëral ne imaam li mu wax noonu la mooy tegtal bu dëgëral ngi ci léegi waaye am na lu ko gënoon a leer. loolu itam mooy li nga xam ne moom la al imaamu Anas ibn Malik eh, radiyallahu anhu moom moo ko solo voilà waaye ki nga xam ne moo ko génne ci téere muy al imaam Abu Ya'la mu ne foofu Seydina Anas mu ne xarajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fi jinaza wala fi janaza fara'a nisfa fa qala atahmilnahu qulna la qala atadfannahu atadfinnahu qulna la eh? qala farji'na ma'zuratin ghayra ma'jurat waaw mu ne yeneen saa sax dañu génn ci benn néew buñ doon kii mu gis ay jigéen fële quoi mu ne waa jigéen ñi dañuy ñoom dañuy yenu néew bi ñu ne déedéet jigéen ñi ne xul eh, na ñu ne déedéet da leen a laaj atahmilnahu ndax ñoom da ah da ngeen koy yenu da ngeen di yëkkati néew bi di ko yóbbu ñu ne déedéet ñu ne kon mu ne leen ndax da ngeen koy suul jigéen ñi tontu ko ne ko déedéet mu ne kon nag dellu leen mazuraat yi ñen nekk ñoo xam ne ñuy eh, eh, <laughs> ñuy ami bàkkaar ngeen di doon gayra majuraat kenn du leen fay ci li ngeen def <laughs> lii taxawoon nañ ci est-ce jigéen mën naa topp néew loolu taxawoon nañ ci masala boobu rajahu tastafid <laughs> waaw mu ne kon mu ngi noon mu ne wa naqala al an-Nawawi fi sharh al-Muhadhab bi mu ne al imam an-Nawawi soloo na to euh, nettali na toxal na jële bi muy shara al-Muhadhab muy euh, bu al imam ash-Shirazi mooy euh, téeréem bi al-Majmu' annahu la xilaafa fi hadhihi al masala bayna al ulama waaw <coughs> moom toxal na ne amul wuute ci boroom xam-xam yi ci masala bi ne jigéen moom du yenu néew góor ñee koy def mu ne wasafa bu li ko waral nag lool mooy fii ci lool maa taqaddama mooy li jiitu wali anna al jinazatu la la budda an yushayyaha ar rijal falaw hamalaha an nisa la kana dhalika zari'atan ila ikhtilatihinna bi rijal fa yufdi ila al fitna mu ne ndax li nga xamante ne mooy néew foog ñu koy waajal toppatoo koo waajal te loolu góor ñee koy def bu doon jigéen ñi ñoom ñoo ko mooy bu dee sang beeg yooyu jigéen mën nañ koo sang après li ci tegu góor ñi def ko voilà waaw mu ne falaw xamala haa an-nisaa parce que jigéenu étranger góoru étranger du ko góor yooyu jigéenu étranger góoru étranger du ko sang mukk waaw est ce que mën na koo sang rek loolu gis nga xilaaf bi nga xamante ne moo am ci xanafiye yi voilà mais man mu dee li gën a dëgër mooy man na nekk hmm? waaye kon loolu mais li ci tegu loolu góor ñi ñoo koy waajal ngir yóbbu euh, ci almeer ba léegi ndax mu ne ndax loolu ci nekk na ci yenu jigéen ñi loolu day indi buntu la échelle la boo xam ne day yóbbee ñoom ñuy jaxasoo góor ñi loolu indi fitna goo xam ne gu rëy lay doon bu maara dayum si lay doon waaw <laughs> kon loolu lu am am solo la wallahu taala alam comme ci kaw noonu euh, walillahi alhamdu wal minna ci la ñu jeexale buntu bi bii di ñëw insha allah ñu gis buntu bi nga xam ne moo ci tegu muy chapitre cent cinquante neuf hmm? chapitre cent cinquante moom moo li gis bu soobee suñu boroom tabaraka wa taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa